ak jataay di ko jiitu woon ñu ngi woon ci émissaire Quraysh yi ñi nga xam ne ñoom la waa Quraysh yónni ngir ñu dem fi nga xam ne fa la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nekk ci Xudaybiya ci teen boobale ngir waxtaan ak moom gisoon nañu kiñ njëkkoon a yónni ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi mu jëlee ci imaam az mu jële ko ci urwa ibn zubayr mu jële ko ci al-miswar ibn maxrama ak ki nga xam ne mooy marwaan ibn al-hakam rahmatullahi ala jamii ki mu njëkkoon ñuy waa quraysh njëkkoon yebal moo doon waa xuzaa ala rasihim Budayl ibn Warqa al moo leen jiite woon ñu dem yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ak ñoom li ñuy wax ak ñoom ñu dem wax ko waa Quraysh waa Quraysh mere leen wax leen ci wax yoo xam ne yu tegginewul la ginnaaw ki nga xam ne mooy Budayl ibn Warqa ñu daldi yónni ki nga xam ne mooy Mikraz ibn mu dem moom it yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wax ko lu mel ni li mu wax Budayl ibn Warqa ginnaaw loolu waa Quraysh yónni sangu Ahaabishi di al-Hulays Alqama wala ibn Zabbaan moom moom lañ gën a sax ñàkk teggin moom al ibn alqama di sangu ahaabishi xulafaau qurayshin ginnaaw moom ñu daldi yebal ki nga xam ne mooy urwat ibn mas'ud athaqafi foofu nag lañ yemoon gisoon nañu la xew bam demee ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci jataay biy weesu discours am bi moom se moom Urwa ibn Mas'ud moom lañ gisoon muy compte rendu bi nga xam ne moom la def décrire ñu ci en même temps ila yawmi diin xubbu xubbu saxaabati linnabi sallallahu alayhi wa sallam alladina xaqaqu al aaya allati taqul Uh, wa atiu allaha wa atiu rasul mu décriral ñu en même temps dëggal gi nga xam ne noonu la saxaaba yi radiyallahu dëggale topp leen yàlla te topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu discours bi ak solo gu ci am solo gi ci ne te alxaqu ma shahidat bihi al a'daa'u kama qaalat al dëgg moom mooy li say noon dem ba d'accord nag malgré li ngay nekk seen noon yépp ñu ne nag wax dëgg yàlla nag kii moom nii la mel mooy am nag mbaax nag bu ci moom waaw dikk wax rek li xew kon ginnaaw Urwat ibn Mas'ud Asaqafi wax naa la nag dina mujj tuub moom ak ñoom Budayl ibn Warqa ginnaaw loolu kon ñu rendre compte yonent bi ay eh, waa Quraysh Abu Sufyaan wa xisba di Abu Sufyaan Aba Sufyaan wa xisba ak ñi nga xam ne ñooy ay alliés wam ñooy ay gaayam mu rendre leen compte gisoon nañ ci riwaay imaam ibn isxaaq bi raxmatullaahi alayhi wa an abiihi daleen cee tegal lu leer moom ki nga xam ne mooy Urwa ibn Mas'ud ne leen walaqad ra'aytu qawman laa yusallimuunahu li shay'in abadan faru ra'yakum ne leen nag man de gis naa ay nit ñoo xam ne yaani yax saxaaba mu ngi ci jublu saxaabatu rasuul sallallahu alayhi wa radiyallahu anhu gis naa nit ñoo xam ne duñu ko livrer jamais xaw daaraa du du leen ñu livrer daldi bàyyi fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mucc jamais ñee duñu ko def de kon nag faru ra'yakum seet leen seen xalaat gisoon nañ ci riwaa imaam al Buxaari yi bi ne waxoon na leen ne qad inna hadha ar-rajula qad arada alaykum xuttata leen góor gii de daal leen defal proposition yoo xamante yu baax la nangu leen ko foofu lañu yemoon ñuy continuer ci xew-xew yi foofu imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ginnaaw bi nettali nii mu daldi ciy teg mu ne wa xaddasani baadu ahlil ilmi anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallama da'aa xiraash ibn umayya xiraash ibn umayya alxuzaa'iya fa ba'athahu ilaa qurayshin bi makka wa hamalahu ala ba'irin lahu yuqaalu lahu tha'lab li yuballigha ashrafahum anhu ma jaahu ma jaa la mu ne imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi ginnaaw loolu mu ne wa xaddatani nettali na ma baadu ahlil ilmi lenn ci boroom xam-xam yi kenn ci boroom xam-xam yi anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallama këne ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallama daa dafa woo ginnaaw loolu ku ñuy wax xiraasha ibn umayya muy xiraash ibn umayya al-xuzaa'i turam doon xiraashu ibn umayata ibn rabi'a ibn al-fadli ibn munqidh ibn afif ibn kulayb ibn hubshiya ibn salul al-khuzaa'i thumma al-kalbi thumma al-kulaybi al-kulaybi al-kulaybi xiraas la tuddoon di doomu ku ñuy wax boobu di doomi Rabi'a Rabi'a boobu di doomu ku ñuy Al-Fadl Al-Fadl di doomi Munqidh Munqidh di doomi Afif Afif di doomi Kulayb moom moom lañ koy dàkkantal ibn Hubashiya al bu moomu di doomu ku ñuy wax Hubashiya ibn Salul Hubashiya di doomu ku ñuy wax Salul al bokkoon ci waa Khuzaa summa al-Kulaybiyu ginnaaw gi al-Kulaybi mooy maamam boobu ibn Kulayb nee nañ nag imaam Ibnul Kalbi nee na dàkkantalam moo Abu Nadla nekkoon allié wu waa Banu Maxzum min Qurayshin waa tribu ñoom Abu Jahlin alayhi la'natullah ci saxaaba yi ñoom kan ci waa Banu Maxzum ñu ñu ci gis bari nañ kenn rek laa la ci laaj ci taraajim yi ñu def nga fàttali ma koo xam ne kaana min bani maxzoom min qurayshin te ñu njëkk bokkoon ci njëkkoon a gis ne woon jeune boo xamante ni al arqam ibn abil arqam waaw al maxzoomi ñoom ñoo ne woon kii seen allié la woon xiraaj xiraaj aliyewu ñoom al arqam ibn abil arqam al maxzumi la woon radiyallahu taala anil jamii moom nag xiraaj ibn umayya imaam ibn al kalbi nee na ba léegi moom fekke na ghazwatul muraysiya muy gazwatu banil mustaliq comme ni nga xam ne noonu lañu ko gise woon ak xew-xew ya am ci gazwatu banil mustaliq di gazwatul muraysiya muraysi'u wal ahzaabu la tanami fekk na tamit xudaybiya umratul Hudaybiya bokkoon na ci ñi àndoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam pour dem Quraysh pour dem Makkatal Mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takriman ngir dal umra ji keroog bi ñu agsee waa Quraysh ne yonent bi aleyhi wassalaam du fi duggu mu daldi campé mook saxaaba yi fi nga xam ne mooy teen boo bële di Quraysh di yónni ay émissaires yuy ñëw ngir leerlu lan moo fi indi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax gëmuñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam umra kese ko fi indi dañu jàpp ne dafa ñëw ngir ci dë foqar ci dëkk bi ci seeni loxo daal koy diriger di seen dëkk bii di makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman émissaires yooyu doyu leen ñi ñu yónni ñépp Budayl ibn Warqa Mikraz na Hafs sayyidul ahaabish al-Hulays ibn Alqama Urwa ibn Mas'ud yonent bi alayhi salaatu wa salaam imaam ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi ne ginnaaw loolu wa haddathanii nettali na ma ba'du ahlil ilmi kenn ci boroom xam-xam yi anna rasuulallah kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog Xudaybiya bi mu demee noon daa ci la woo Xiraash ibn Umayya al-Xuzaa'i ci la woo xiraash ibn umaya alxuzaa'i radiyallahu anhu fa ba'athahu ila qurayshin bi makka mu ne xudaybiya ci biti makka woo seydinaa xiraash ibn umaya alxuzaa'i yónni ko ci waa quraysh fële ñu nekk makka ngir nag yonent bi aleyhi salaatu salaam waa Quraysh xam ne réellement yonent beeg alayhi salaatu wassalaam ko yónni wa hamalahu ala ba'irin lahu yuqaalu lahu Sa'lab yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy jox waral ko ci benn géléemam boo xam ne moom yonent bi alayhi moo ko moom boo xam ne as-Sa'lab la tudd yonent bi alayhi dafa bari woon ay géléem gisoon nañ al-Qaswa gisoon nañ yeneen ak yeneen waaw gisoon nañ bi ñuy dugg ci Hudaybiya bi géléemam gi yësee jogatul ñu ne xalaatil Qaswa Qaswa siisu na bañ na jóg mu ne déedéet maa xalaat wa maa zaali wa maa zaaka laha bi xuluq innamaa xabasahaa xaabisul fiil mu ne du siisuwul tëddul ne saxaaba yi waxoon lool déedéet du ne dafa siisu bañ a jóg waaye loolu sax du jikkoom tëtuwul du gëléem gu tëtu waaye li téyewoon ñayu Abraha ya ñu dugg fii ñay ya ñu dugg Makka yàq fi la taxoon ñay ya doon dëpp looloo ko téye moo ko fi téye mu daldi koy jox kon gëléemam goo xam ne du Qaswa mais as-Sa'lab la tudd waral ko ci waa lu tax li yuballigha ashrafahum anhu ma jaa la ngir mu daldi jottali les dignitaires de Quraysh les dignitaires et dirigeants qurayshi mu daldi leen jottali li nga xam ne moo tax yonent bi alayhi salaatu ñëw fi te mooy dafay ñëw ngir umra waaye xare taxu koo jóg mu daldi kon yebal Xiraash ibn Umayya al-Xuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaye bañ agsee lan ban accueil la ko waa Quraysh accueillir mu ne fa aqaru bihi jamal rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa araadu qatlahu fa mana'athu al-ahaabish fa xallu sabiilahu hatta ataa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam. Quraysh daal teguñu ci ay ñoom boolewuñ ci sax ay yox naka la Xiraash ibn Umayya agsi ñu daldi cor gëléem gi cor gëléem gi nga wax waaw ñu cor gëléemu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam rey ko ci saase waaw wa araadoo qatlahu ñu bëggoona non seulement cor gëléem gi mais moom ñu naroon ko rey liquider ko moom fa mana'atul ahadith ahaabish yi nag di allié Quraysh yooyu daal di dox ah diggante Quraysh ak ray diñ ko bëgg a ray lu tax ndax li annahu minhum ndax xiraash ah seen kii la bokk seen allié la ahaabish yi ndax ak Xuzaa gisoon nañ sànq Budayl ibn Warqa ak waa Xuzaa waxoon nañ ne ñu njëkk a jóge Quraysh dem ci émissaires yi moo doon Budayl ibn Warqa al yi moom waa Xuzaa ak waa ñoom Ahaabisu ñoom ñépp ñu ngi fa woon ngir jàppale Quraysh keroog léegi nag bi nga xam ne ci la demee noonu bi mu demee noonu nag ah waa Quraysh nar koo rey Ahaabis yi ñoom Al-Hulays ibn Alqama ak mbokkam yi Ahaabis yi daal di dox di ne Quraysh déet bu leen ko rey fa xallu sabila ñoom ñoo tax ba waa Quraysh daal daldi bàyyi Xiraash ibn Umayya keroog reyuñu ko ñu bàyyi ko bu dul woon ki dox seen diggante moo doon ahaabiisu si noonu ni ñu def gëléemu yonent bi alayhi salaatu wassalaam noonu lañ ko naroon a def ñu daldi ba pare nag ñu délivrer ko ñu daldi koy bàyyi mu dem ba ni muy dikkale yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon xam nga Quraysh ñoom li ñu pourtant ñu ngi doon yónnee émissaire ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bàyyi ci kenn mais ñoom ki leen yonent bi alayhi salaatu njëkk a yónnee dañ koo éliminer dañ ko naroon na éliminer lawla al ahaabish la qataluhu bu dul woon ahaabish yi ñu daal di koy liquider nu mu gën a ginnaaw lool nag bi nga xam ne kon Xaraas ibn ya ci la ko loolu dale mu dellu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi rendre compte rendre compte li nga xamante ne nii moo ko fa dal waaye Quraysh yemuñ ci loolu imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne biñ defee lool ba pare wa qad haddathanii ba'du man laa attahimu an Ikrimata mawla ibn Abbas an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' anna Qurayshan kaanu ba'athu arba'iina rajulan aw minhum aw xamsiina rajulan wa amaruuhum an yutiifu bi askari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam liyusiibu lahum min ashaabihi ahadan fa ukhidhu akhdan fa utiya bihim rasulallah sallallahu alayhi wa sallam Quraysh yamuñ ci loolu imaam Ibn Isxaaq ne waqad xaddatani gisoon nañ riwaay bu njëkk bi bi nettali nettali Xiraash ibn Umayya bii bu dee riwaay imaam Ibn Isxaaq bi dañuy gis ne sanaduhu da'if sanaduhu da'if moom sanadam mooy wérul waaye imaam abu umar tudd na ko tamit ci al isti ci al bi imaam ibn abdul bar al andalusi radiyallahu taala anhu wa arda tudd tamit nettali bi waaye mooy càllale bi tamit daldi wul wér waaye càllale bii nii imaam ibn Sa'd di nettali li ci Quraysh tegit wérul mu ndax dane wa qad haddathani nettali na ma ba'du man la attahimu kenn koo xamante ne nii duma ko tuumaal te loolu mubham la wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam la boroom al Bayquni waxoon rahmatullah alayhi wa mubhamun mubham mooy nettali boo xam ne càllale ba dafa am nit koo xam ne kenn tudd ko exemple comme ni ñu ko mëne ñun wolof yi benn magu taalibe nee na walla benn góor nettali nañu benn waay nee na yooyu yépp wax la yoo xam ne dëgëruñu mooy jaruñu sax dàq ganaar jaru la fondewu ndax dëgërul ndax ko kenn xamu ko mën naa nekk ku wóor comme mën naa mën a nekk ku wóor moo tax dafa bokk ci li nga xam ne day tax nettali du wér kenn du ko mën a jàpp ci benn anam lu mel noonu xaddasanii ba'du man laa attahimu wala xaddasanii rajulun min xaw qawmi nettali na benn waay koo xam ne duma ma ko tuumaal wala nettali na ma koo xam ne ci samay ñoñ benn góor bu bokk samay ñoñ hada min min min min min minar riwaayaati fa dafa bokk ci yi nga xam ne nettali yi nga xam ne jarula nettali feneen boo bañee yow di ñàkk sa muru ah sa mbañum rus mu daal di rot yooyu bul koy nettali lu dul nga leeral loolu ne nag ah man de am na ko ma nettali waaw nga dégager say responsabilité ñu xam ne yow du dangay saxal mbir mi lu mel noonu nag lay ma ibn Isaaq wax wa qad haddathani comme ni waxoon ci bële te nettali na baadu man laa attahimu kenn ci ñoo xam ne duma leen duma ko tuumal an Ikrima te mu jële ci Seydina Ikrima mawla ibn Abbaas te njaatigéem ne woon imaam ibn Abbaas Abbaas mu jële ci sangam di Seydina Abdallah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne anna Qurayshan kana Quraysh mais xadiis bii nii mooy bu dee càllale bii wérul waaye imaam muslim ibnul xajaaj daal dinay solo xadiis bu mel nii boo xamante ne solo na ko moom imaam muslim na ko noonu boo demee ci imaam abu daawud ak imaam sëriñam imaam ahmad seen sëriñ ñoom ñaar imaam muslim ak imaam abu daawud seen sëriñ di imaam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi daal dina koy solo kon bu dee yooyu hadis bi day mujju dëgër ndax xadiis ndax riwaaye yooyu waaye bu ñëwee ci càllale imaam ibn Isxaaq bi kon mu ne kon an ibni abbasin kon seydina abdallah ibni abbas mawlaana ibn al mu ne anna qurayshan kana quraysh keroo kaanu ba'athu arba'iina rajulan minhum am aw rajula quraysh keroog dañoo yónni quarante personnes parmi eux wala cinquante pour lan ñu digal leen ne dem leen ngeen wër ci fi yonent bi alayhi salaatu salaam campé fële ci Hudaybiya ngir ñu daldi am ci saxaabaan yi am ñoo xam ne dinañ leen ci mën song songu ba dal seen kaw wa amaruhum an yutiifu bi askari rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li min asxaabihi ahada gaaye mën a tooñ de gaaye mën a tooñ ndax wax dëgg yàlla moom <laughs> yow kiñ la njëkk a yónnee émissaire nga rey gëléem nga nar koo rey bu ci ñëla jàpp loon faat nga ko ñu naan déet nga yónni wala cinquante personnes ngir ñu dem dal ci saxaaba yi ci fi mu campé ta Hudaybiya nga dal ci saxaaba yi am ñoo ci dal fa uxidu ñu ne leen taral daal leen jàpp nag ñoom ñu agsi ñu daal leen jàpp fa utiya bihim rasulullah fa utiya bihim rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu indil leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa waaye est-ce que da exécuté bul fàtte waxoon na bi mu ñëwee Xudaybiya keroog bi mu agsee gis waa Quraysh daldi ko yónnee Xaalid ibnul Waliid ngir mu taxaw taxaw kanamam ba dul agsi mu changé yoon wàcc Xudaybiya Seydina Xaalid dafa jekki yëgul bi di muy yëkk ne ah, ñu nga Hudaybiya da koo bett mu daal daw comme ni ne ci riwaay nekk saxiix yi daw comme saxiix Imaamul Buxaari daw nadiran li Quraysh dem di mettre en garde di leen yëgal ne yonent mi alayhi salaatu waaye mu nga Hudaybiya léegi keroog lan la waxoon. waxoon na ne wallaahi maa ngi wat ci yàlla ne tey duñu ma laaj benn lenn loo xam ne ci lañuy màggale xoromaatil bayt muy lu ñuy màggalee ces lieux saints di Makka yooyu luy lu koy màggal di ko ormal lu dul ne dinaa leen ci wuyu moo tax ñii nii malgré liñ def yépp mais rayu leen fa utiya bihim rasulullah ñu andil leen yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa afa anhum wa xalla sabilahum mu daal leen jéggal daal bàyyi leen ñu daldi dellu mu ne te ñoom nag waqad kaanu ñoom gis gaa yi nii gaa yi nii ñu libéré nii ñoom waqad kaanu ramaw fi askari rasulillah bil xijaarati wan nabl te bi ñu agsee li ñu def dañu agse rek sànni di sànni ay xeer ci fi yonent mi alayhi salaatu ak ay flèche ñu jàpp leen waaye malgré loolu yonent mi alayhi salaatu salaam daal di leen jéggal ah noonu la leen def ci riwaay imaam muslim bi foofu bu Seydina Anas bi boobu dane soixante quatre-vingts personnes min ahli makka habatu ala rasulillah min at-tan'im mutasallihiina yuriduuna ghirrata an-nabiyyi wa ashaabihi fa as wa ashaabihi fa akhadhahum saaliman fastahyahum mu bàyyi leen mu ne quatre-vingts personnes ci waa Quraysh dañoo ñëw wàcc ci fi yonent bi alayhi salaatu salaam ne woon jóge Tan'im mina Tan'im foofu noonu mooy ci biti noonu biti Makka noonu yor seeni arm bëggoon a xool benn faay ci mbooloom jullit ñi ngir ñu jaar fa dal seen kaw ñu daal di leen jàpp ëndi leen yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leen yërëm baal leen rus bañ a def foofu loo xam ne du noonu mu baleen laa kon Quraysh noon la def ginnaaw bi naree rey ki nga xam ne mooy Xiraaj ibn Umayya keroog nag pour àggale Seydina Xiraaj ibn Umayya ci xew-xewu umratul Hudaybiya bii ba léegi moom comme niñ koy dinañ ko gis moom moo watoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog moom Xiraas ibnu Umayya comme li imaam ibnu Hisaam imaam ibnu Isxaaq wax ne ne moom jote na ko këne moom mooy ki nga xam ne moom moo watoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom Seydina Xiraas ibnu Umayya radiyallahu ta'ala anhu wa arda lool nag lañ am ci euh, tarjamaam moom radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa mawaa kon ginnaaw Xiraash ibn Umayya al-Xuzaa'i radiyallahu ta'ala anhu wa arda imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ñuy nettali keneen koo xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni ci waa quraysh mu ne summa daa umar ibn alxataabi li yabcasahu ila makka fa yuballiga canhu ashraafa qurayshin maa jaa lahu ginnaaw kon bi nga xam ne ci la yónni Xiraash ibn Umayya al-Xuzaa'i teg ko ci gëléemu boppam di as-Sa'lab waa Quraysh liquidé li nga xam ne mooy gëléem gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woo imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne summa ginnaaw lool da Umar ibn al yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi woo seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu wa ardaa li yab'athahu ila Makka ngir mu yónni ko fi nga xam ne mooy ci waa Quraysh ci waa Makka ngir lan fa yuballigha anhu ashraafa Quraysh ma jaa'a lahu ngir mu jottali kilifaay waa Makka yi waa Quraysh li nga xam ne mooy ay tànkam li mooy umra moo ma tax a ñëw xare taxumaa jóg bi mu ko waxee Seydina Omar radiyallahu anhu woo ko wax ko loolu fa qaala Seydina Omar ibn al ne ko yaa rasuulallah inni axaafu Qurayshan ala nafsi walaysa bi makkata min bani adiy ibn kaabin ahadun yamna'uni waqad carafat qurayshun cadaawati iyaaha wa ghilzatii calayha walaakinnii adulluka calaa rajulin acazza biha minni Usmaan ibn Affaan Usmaan ibn Affaan Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bi ko yonent bi aleyhi ne ko dama la bëgg a yónni ci waa Quraysh comme ni ma yónnee Xiraas ngir nga dem yëgal leen li ma tax a jóg ndax Xiraas Seydina Xiraas jotu la yë jotu la wax message yeneen bi aleyhi salaatu ñu cor gëléem nar koo rey lawlal ahaabiis la qatalu mu wax Seydina Omar wax ko li ko tax li tax mu bëgg ko yónni ci waa Quraysh Seydina Omar ibn al ne ko yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa ne ko yaw ndaw yàlla li inni man Omar axaafu Qurayshan ala nafsi man damaa ragal waa Quraysh ci sama bopp mooy Quraysh man ñoom dañoo xamante bu baax lii nga xam ne moo ci fekk Xiraash ibn Umayya boo mayul man duma ci fekk sax bu may dem ñu rey ma ndax lan moo tax mooy est ce que damay dem day dem rek taxaw ñu rey ko noonu mooy xeex ba mooy fu bu demee moom mooy du fa ja làmmeñu jaasi lay wax ak ñoom te comme que ñoo ko ëpp dañ koy rey après mu ne fa inni inni axaafu qurayshan ala nafsi man Umar sama bopp mu ne walaysa bi makka te amul kenn koo xam ne ku nekk makka la min bani adi ci sama mbokk yi ci clan bi ma bokk di waa banu adi ibn Ka'b amul kenn ku fa nekk ci ñoom ci sama mbokk yooyu yoo xam ne yam naaw nii man na maa yiir man na maa protéger ba bu ma ma dem ba mën a jottali li nga xam ne mooy sa bataaxal ci waa Quraysh aw ma kenn ci sama mbokk yi koo xam ne mu nga fa koo xam ne man na maa yiir protéger ma buñ ma nare buñ naree dal sama kaw ñoom waa Quraysh mu ne waqad arafat Qurayshun adaawati iyaaha wa ghilzati alayha te waa yow yonente bi aleyhi salatu wassalaam xam na bu baax noonoo gi ma noonook ñoom wa ghilzati alayha ak sama tarok mer gi ma leen mere loolu ñoom xam nañ ko mooy ñoom niñ ma bañ a supporter nu leen raw laa leen bañ a supporter xam nga boo fàttali ko keroog bi mu tuubeem Seydina Omar ibn al cooki bu mag a amoon foofu la ndax waa Quraysh délégation lañ def waaw dem kërëb ne dañ koy rey waaw daldi wër kër ga comme ni ngay gise ñenn ñi ñi ñiy chercher benn waay ba xam ne fii la dëkk ñii yor seeni gourdin ñii yor seeni lool ñu ñu taxaw ci buntu kër gi wër kër gi ne dañuy xaar mu génn ñu daldi koy ñu daal di koy liquider waa Quraysh keroog noonu lañ defoon kon niñ ko gisa woon ci xadiisu seydna Abdallah ibn Umar inda al-Buxaari rahmatullahi alayhi ba ni nga xamante ne nii ci la ko bàyyi Xaalid ibn al-Walid al-Walid ibn al-Mughira ñëwee daal di délivrer ne ana laka nan ngeen di def fii Uqba ibn Abi Mu'ayt ana ngeen di def fii ñu ne Ibn al-Khattab la xaar ndax nee nañ dafa jeng dafa bàyyi suñu diine bàyyi dugg ci lislaam moom lañuy ñuy xaar mu génn ñu wan ko ñu ñu daal di koy likide mu ne leen góor gu tànnal boppam li ko neex. ngeen koy def lan man maa ko yéer jóge leen fi gaa yi dispersé wu kon te gis nga keroog ba muy gàddaay yi tamit Seydina Omar ibn al nga xam ne dafa joxante woon rendez-vous ak lenn ci ay xaritam Tanaaduba Bani Ghifaar ngir ñu daje foofu fële ndax bu leen waa Quraysh gisee dinañ leen éliminer moo tax mu ne wa qad arafat qurayshun adaawati iyaaha wa ghilzati alayha te quraysh xam na sama tar mer ma mer ci ñoom ak li nga xam ne mooy noono gi ma leen noonoo kon nag kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam man duma la bon personne bu war a mën a dem Quraysh walaakinni waaye nag adulluka ala rajulin a'azza biha minni dinaa la tegtal nga koo xam ne góor goo xam ne moom moo gën a tedd fa Quraysh man mooy waa Quraysh ñoom moom lañ gën a weg man moom weguñ ma dara au contraire ñoom ku nekk yaa ngi dencal sa moroom lii ci ci ci ci mer ak noonoo goo xam ne ku ko sotti ci sa moroom du baax rawatina man kon nag dama lay tegtal waaye maa ngi lay tegtal góor goo xam ne a'azza biha minni moo gën a moom lañ gën a eh, eh, moom lañ gën a waa Quraysh moom lañ gën a teral que moo gën a tedd fa ñoom que man mu ne ko Usmaan ibn Affaan Usmaan ibn Affaan kooku mooy Seydina Ousmane Ibn Affan yónnil Ousmane mais man Omar moom bu dee man du baax du baax kon yónnil Ousmane fa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ousmane ibn Affan fa ba'athahu ila abi Sufyan wa ashraafi Quraysh yukhbiruhum annahu lam ya'ti li harbin wa innama jaa za'iran li hadha al bayt wa mu'azziman li hurmati yonent mi alayhi salaatu wassalaam prend jël acte ci li Seydina Omar wax ki mu ko tegtal mu daal di koy woolu loolu la tamit liñ naan bopp yenul euh, bët yenuwul waaye xam na lu bopp attan Seydina Omar radiyallahu anhu xam na ne moom bu dee moom li ñu wax sànk rek la dal Xiraas ibn Umayya lu gën a garaaw loolooy xew ndax balan génn dina rey li man gaa yi daal di koy éliminer du jot sax nekk fa di di daal di jottali dara waaye mu tànn la bonne personne mu ne yonent bi alayhi salaatu wa kooku waa Quraysh weg nañu ko te moo gën a tedd fa Quraysh que man mooy Usmaan ibn Affan yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa daa Usmaan ibn Affan mu dool di wooloo ci mbooloo mi Seydina Usmaan al-Mi'taa al-Khalifa radiyallahu anhu fa ba'athahu ila Abi Sufyaan wa ashraafi Quraysh bi seydna Usmaan ñëwee mu daldi koy yebal ci Abu Sufyaan mi nga xam ne kaana ana idin sayyida Qurayshin moom mi nga xam ne moo doon sangu Quraysh jamono jooju ci moom waaye wa ashraafi Qurayshin ak kilifaay Quraysh yi dignitaires yi kilifa yi yuxbiruhum ngir mu daal di leen xabaar këne annahu moom sallallahu alayhi wa sallam lam ya'ti li harbin ñëw fa ngir xare wa innama jaa li am ba des mooy dafa dikk fii za'iran li hadha al bayt ngir daldi di ziyaar li nga xam ne mooy dëkk mooy néeg bi wa mu'azziman màggal li xurmati ormaay néeg bi looloo ko fi indi kon loolu la jox Seydina Usmaan comme message boo xam ne moom la war a àggale moom la war a daal di jox ñi nga xam ne mooy ashraafu Quraysh ala ra'sihim Aba Sufyan ah léegi fa xaraja Usmaanu ila Makka sayyidina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu daal di jóge foofale ca Xudaybiya utali fi nga xam ne mooy albaladul xaraam jëmi Makka ngir gisi waa Quraysh mu ne fa laqiyahu Abaan ibn Sa'iid ibn al-Aas hiina daxala Makka aw qabla an yadxulahaa mu ne bi nga xamante ni nag ci la génn di dem Makka benn mbokk seydna Usmaan boo xam ne kaana ana idin min al mushrikiin bokk yooyu ci mushrikuuna yi la bokkoon muy Abaan ibn Saïd ibn al Aas daal di koy da daal di dajeeg moom daal di koy accueillir xiina daxala Makka ba seydna Usmaan bi muy dugg Makka wala laata mu koy dugg en daal bi muy bi muy dugg biir Makka wala laata mu fay agsi mu fay dugg ci la ko Abaan ibn Sa'id ibn al-Aas daldi dade ngir lan fa xamalahu bayna yaday mu daldi koy teg ci géléemam teg ko ci kanamam mu ne mu féete ko kanam summa ajaara mu daldi koy yiir këne qad ajartu Usmaana man maa yiir Usmaan te loolu yàgg nañoo gis ak importance am al arabi mooy boo yiiree nit lum luñ ko mën a bañ bañ duñ ko def dara ndax yow gisoon nañ ca Seydina Abu Bakr ak Ibn Daghina ca nettalib la nga xam ne mooy gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam loolu lépp gisoon nañu kon bi nga xam ne ci la demee noonu mu ne moom moo ko yiir xatta ballaga risaalata rasulillah abaan ibn abaan ibn Sa'id ibn al-Aas mu ne waa Makka man maa yiir Usmaan sama mbalaan moom nag ma ko yiir immunité bi mu ngi am ba ni nga xamante ci lay dugg ba jottali li tax ñu yónni ko ba ni muy delloo loolu lépp maa ko yiir mu ne fantalaqa Usmaanu hatta ataa Abaa Sufyaan wa uzamaa Quraysh fa ballaghahum an rasuulillah maa arsalahu bihi Seydina Usmaan radiyallahu anhu daal di wëy ba dugg biir Makka dem ci Abu Sufyaan ak ponkali Quraysh yi di seen seen seen kilifa yi mu jottali leen li nga xam ne moom la ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yónni waa léegi ana lan mooy tontu ñi nga xamante ne ñooy waa Quraysh ndax pour la première fois ñu jot ndaw boo xam ne ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la jóge agsi ba daal di leen jottali nag ne leen lii ñu tax a jóg fa qaalu li Usmaan hiina ballagha risaalata rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ilayhim léegi ñu wax Seydina Usmaan ibn Affaan ginnaaw bi nga xam ne ci la jottalee li nga xam ne mooy euh euh yónnentu bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu wax Seydina Usmaan ne dégg nañ li nga wax in shi'ta an tatuufa bil bayti fatuf dégg nañ li nga wax nee nga umra leen tax a jóg moo ko tax a jóg yow in shi'ta boo bëggee an tatuufa kaaba gaa nii boo bëggee nga def tawaaf mooy nga def umra nga wër kaaba gi aca defal mm. yow moom may nañ la nga def mu ne leen maa kuntu li af'ala hatta yatuufa bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen ma ne man ngeen ne si je peux je peux oh. la kii tawaaf oh. man nekkuma di di wër kaaba gi fekk yonent bi alayhi wassalaam warul kaaba man dinaa ñëw fii mu yónni ma pour lool ngeen ñëw naan ma aywa lii la mooy privilège yi privilège yónni lañ nit la ñuy mu dem ñu jox ko fa ay pér jëm yu ne mu damm ko ci poosam waaye hadaaya al umma loolu war la lor la faman ghashana laysa minna képp ku ñu wor triche ndax ñu kooku bokkul ci ñun la alayhi salaatu wassalaam waxoon Seydina Usmaan ne leen man ngeen di jéema naan ma wëral bu la neexee du wër man nekkuma di wër kaaba ji lu dul yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy wër waaw loolu moom seen proposition bi seen mbaax gi façon du sax mbaax diviser ngeen di def man defuma mu ne faxtabasathu qurayshun indaha waa quraysh nag au lieu ñu bàyyi ko mu dem ci saasa ñu ñu téye ko foofu fa ñoom fa balagha rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wal muslimiina anna Usmaan qad qutil léegi nag bi ko waa Quraysh téye foofu mooy mu yàgg fa ndax loo xam ne demoon wax la ñëwaat te Hudaybiya ci bi ci Makka la ne Seydina Usmaan dem tëw a ndax waa Quraysh ko fa téye léegi nag rumeur yi daal di jóg moo tax rumeur xewul vingt-et-unième siècle de rumeur yàgg naa xew fa balaga rasulallah sallallahu alayhi wa sallam benn rumeur dikkal ko këne anna Usmaan ibn Affaan na qad qutil kene Seydina Usmaan en fait li tax gisaatu ngeen ko mooy dañ ko faa rey waa Quraysh dañ koo liquider gis ngeen Xiraas ibn Umayya moom dañ koo naroon a rey ahaabiis yi def intervention intercession ñu baxu Seydina Usmaan moom ka nga indiwaat dañ ne xam naa kii bàyyi kële rëcc mu ñuy yónni wax keneen rey nañ loolu mooy rumeur loolu mooy rumeur bi de rumeur bango am na sax ci yenn riwaaye yoo xam ne dañ ne bi Seydina Usmaan yéexee ñëw ñu coog coog gisuñu ko mu am lenn ci saxaaba yu ne est-ce sax nekkul wërul Kaaba gi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen déedéet sama njort ci moom mooy du wër lu dul man ma ñun ñu wërandoo moom du wër kaaba gi lu dul ñun yépp ñu wërandoo bi nga xam ne nag ci la rumeur bii dikkale imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ne fa xaddatani Abdullahi ibn Abi Bakr anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam xiina qaala xiina balagahu anna Usmaan qad qutil laa nabraxu xatta nunaajiza alqawm bi nga xam ne ci la ko rumeur boobu dikkale moom alayhi salaatu wa salaam. imaam Ibn Isxaaq ne fa xaddasanii nettali na ma Abdullah Ibn Abi Bakr sama sëriñ di Abdullah Ibn Abi Bakr. ibn Amr ibn Hazm mu ne moom moo ma nettali mu ne keroog bi nga xamante ne ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam ci la ko rumeur boobu dikkale këne rey nañ Seydina mu ne duñu fi jóge gis nga fii nii laa nabraxu xatta nunaajizal qawm dañoo rey Seydina Usman du ñu fi jóge lu dul ñu xare Quraysh bu dee ne rey nañu ko mooy ñoom ñoo ñu déclarer guerre du ñu fi jóge lu dul ñoom tey Quraysh du ne wala ñun du ñu ne waaw wadaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ila al bay' yonent salaam woote nag ne nit ñi nañu ñëw jaayante ak moom mu ne fa kaanat bay'atu ridwaani tahta shajara jaayante gii moom lañ xam ci moo siiwe bay'atu ridwaan jaayante ga nga xam ne képp ku jaayante keroog tuuf nga ngërëmu yàlla yal nañu yàlla def ñu nit ñu tuuf ngërëmu yàlla ñu tudd ko bay'atur ridwaan mu ne keroog mu ngi am ci suufu garab gu newoon foofale mu ne fa kaana nnaasu yaquluuna baaya'ahum rasulullahi ala al-mawt wa kaana jaabiru bnu abdillahi yaqul inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam lam yubaayi'naa ala al-mawt walaakin baayi'naa ala an laa nafar an laa nafir mu ne nit ñi nag dañ doon wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa jaayanteeg ñoom ci dee mu ne waaye Seydina Jaabir ibn Abdullah da doon wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaayantewul ak ñoom ci dee waaye dafa jaayanti woon ak ñoom kër bu ñu bu kenn daw waaye loolu comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax dane denn la noonu lañ leen di boole mooy ne yow boo dawul ngay xare te doo daw suwaa nga rey gaa yi jeex wala lan wala ñu rey la rek waaw ala sabri ala ala sabri baayana ala sabri ala al mawti wala ala allah nafir c'est lui pareil au résultat bi benn la muñ tey nu mu tàng tàng comme que rey nañ Seydina Ousmane tey moom bu ñu xare bi day ba jeex la boo kay mooy ba ngeen dee wala boog ba ngeen en tout cas kenn du daw loolu lañ jaayanteen moom waaw ta côté bii nii xam nga riwaaya imaam ibn Sa'd bi da nga naan mais moom riwaaya bii nii côté bii wérul ndax dana fa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr dañ naan la imaam Muslim daal dina koy solo ci kitaabul imaara imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo ak imaam an-Nasa'i na ko noon imaam ad-Daarimi daal dina koy solo ak imaamu Ahmad ibn Hanbal ci musnadam muy kon xadiis bu wér waa keroog ana kan moo njëkk jaayante keroog ana kan moo njëkk jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog imaam ibn Hisham ne fa dhakara waki'un an Ismaa'ila ibn abi Xaalid an ash-Sha'bi anna awwala man baaya'a rasuulallah sallallahu alayhi wa sallama abu sinaan al asadi mu ne moom imaam ibn hisham rahmatullahi alayhi keroog mu ne fa dakara wakii mu ne wakii daal dinay tudd di wakii ibn al jarrah al kuufi imam wakii sëriñu imaam ash-Shafi'i boobu bu mag boobu an Ismaïl ibn Abi Khalid mu jële ci Ismaïl ibn Abi Khalid an ash-Sha'bi mu jële ci ash-Sha'bi Abu Amir ash-Sha'bi rahmatullahi ala al-jami' mu ne keroog ki nga xamante ne anna awwala man baaya'a rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam bay'ata ridwaan abu sinaan al asadi mu ne keroog ki njëkk a jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam keroog bay'atu ridwaan mooy ku ñuy wax abu sinaan al asadi turam doon abu sinaan ibnu wahb am na nag xam nga abu sinaan dàkkante la nee nañ turam abdallah la tuddoon am na ñu ne wahb la tuddoon ibn abdillah al asadi lum ci man di doon li mu guneenu siiwe mooy abu sinaan al asadi imaam muusa ibn uqba rahmatullaahi alayhi mooy abu sinaan ibn wahb al asadi ah, ci ghazwatu umratul moom mooy ci njëkk jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni ko imaam Ibn Hisham soloowe ci xadis boo xam ne muallaqan la mooy ne moom diggante moom ak Seydina Waki' dafa am rupture ndax dane rek fa zakara waki'un Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi rahmatullah alayhi moo tudd an Isma'il ibn Abi Khalid mu jëlee ci Isma'il ibn Abi Khalid an ash-Sha'bi mu jëlee ci Abu Amir ash-Sha'bi mu ne keroog anna awwala man baaya'a ki njëkk a jaayanteeg yonent bi alayhi salaatu wa salaam bay'at ar-Ridwaan Abu Sinaan al-Asadi moo doon Abu Sinaan al-Asadi radiyallahu anhu wa ardaahu ndax keroog kon Seydina Usmaan ibn Affan rumeur bi moo ñëw wax loolu këne rey nañ kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne du ñu fi jóge lu dul ñu xarek waa Quraysh tey bu dee ne ñoo rey Seydina Usmaan waaye waaye keroog biñ koy bi ñuy jaayanteeg moom ñu jaayanteeg moom ci bàyyi fi seen bakkan kenn du daw muñ te buur yàlla tax ci xare bii nii imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne fa baayaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam annaasa walam yataxallaf anhu ahadun min almuslimiina xadaraha illa aljaddu bnu qays axu bani salima mu ne keroog kon ginnaaw bi Abu Sinan lool imaam Ibn Hisham moo ko ci dugal ne moom mooy ki njëkk jaayante al Asadi jaayanteeg moom mu ne fa baayaa Rasuulallah mu jaayanteeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye eh, xadiis boobu imaam Ibn Manday daal na koy solo mu jaar ci yoonu Aasim mu jële ko ci Zirr ibn Hubaysh mu ne ki njëkk a jaayante taxta shajarati Abu Sinaan ibn Wahb mooy même bu dee càllale imaam Ibn Hisham bi wax nañ la li ci ne waaye ku mel ni imaam Ibn Mandah daal dina koy solo rahmatullahi alayhi alayhim ginnaaw bi mu jaayante imaam Ibn Isxaaq ne nit ñi commencé nag di jaayante yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne walam yataxallaf anhu ahadun min almuslimiina xadaraha amul kenn koo xam ne ci jullit ñi fekk nga Xudaybiya ne woon nga foofu fële teewe woon nga ba yonent bi aleyhi salaatu di woote lii lu dul ne keroog ñëw nga jaayanteeg moom ca suufu garab ga ba mu des Al Jadd Qays di aljadd ibn qays moom moom jaayantewul di axu bani salima di mbokk waa banu salima mu ne fa kaana jaabiru bnu abdillah yaquul wallahi laka anni anzuru ilayhi laasiqan bi ibti naaqate qad daba'a ilayha yastatiru biha min annaas seydinaa jaabir ibn abdillah ba léegi mooy imaam ibn isxaaq mooy nettali mu ne seydinaa jaabir ibn abdillah di nekkoon na di wax ne mu ngi mel ni bu doon nettali nettali bi jaayante gi mu ne maa ngi ci yàlla ne mu ngi mel ni maa ngi gis al jadd ibn nga xam ne moom rekk moo wute keroog moom mooy ki jaayantewul woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam di mbokk waa banu salima seydinaa jaabir da doon wax naan maa ngi wax ci yàlla maa ngi mel ni maa ngi ko gis mu daldi euh, sësu li nga xam ne mooy géléemam gi ci poqataanu géléemam gi mu nga fa nekk boqatu foofu ñëw ba ci géléem gi sësu foofu doba ilayha yastatiru min an-nas daal fay nekk tafu fa ngir di làqatu di làqatu ci nit ñi ginnaaw lool nag bi ñépp jaayantee yonent bi aleyhi salaatu riwaaya bu jaayante bi bi nettali jaayante bi imaam ibn Hisham daal dina koy solo waaye imaam at-Tirmidhi it daal dina koy solo ci kitaabul manaqib ci sunanu Tirmidhi rahmatullahi alayhi nañu wax li imaam ibn Hisham wax mu ne keroog bi muy jaayanteeg nit ñi moom alayhi salaatu wassalaam mu ne wa haddathanii man athiqu bihi amman haddathahu bi isnaadillah an Abi Mulayka an ibni umara anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam baaya'a li Usmaana fa daraba bi ihdaa yadayhi ala al-uxraa. lii ñëpp a ngi jaayante al-Jadd ibn Qays rek a jaayantewul waa Seydina Usmaan moom kuy jaayanteel ak moom waaye xam nga dañu jàppoon ne faatu na rey nañ ko. moom imaam Ibn Hishaam mu ne wa haddathanii nettali na ma. man athiqu bihi koo xam ne man imaam ibn hisham abdul malik ibn hisham am naa ci moom li nga xamante ne mooy kóolute am naa ci moom kóolute am man xaddasawu kooku jële ci keneen koo xam ne moo ko moo ko nettali bi isnaadin lahu ci ab sanadam ci ab càllaleem an abi mulayka mu jële ci abi mulayka an ibn umar mu jële ci ibn saydina abdallah ibn umar xam nga càllale bii ni ngay gis duubul duubul duubul lii wane ne lii tax wérul non seulement imam ibn hisham dane koo xam ne wóolu naa ko we mooy ñaari mubham la ak koo moom kooku noonu xamuñ tan la mais kooku jële ci keneen koo xam ne moo ko nettali ci càllaleer muy dem ba ci ibn abi mulayka mooy rupture rëy na mu ne mu jële ci kon si seydna abdullah ibnu omar mu ne kën yonent bi aleyhi salatu wasalaam keroog bàyyi ali usman moom moo jaayanteel seydina usman nan la ko defee dafa yëgati loxoom daal di dóor ci beneen loxo bi ne lii mooy jaayanteeg Seydina Usmaan te loolu dina dina leer ci yeneen riwaay yi nga xam ne moom lañuy ñuy gis léegi kon nee nañ la imaam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Sawrata at-Tirmidhi moom it koy soloo ci sunan mu jaar ci Seydina Anas ci kitaabul Manaqib mu ne ci hadith boobu bu bi nekk sunan Tirmidhi mu ne fa qaala rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam inna Usmaana fi xaajatillah wa xaajati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fa daraba bi ixdaa yadayhi ala al-uxraa fa kaanat yadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li Usmaana xayran min aydiihim li anfusihim mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne keroog bi muy jaayanteel seydina Usmaan ibn Affaan mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dane inna Usmaan fi xaajati llahi wa xaajati rasulillahi sallallahu wa sallam daleen ne Usmaan de dafa nekk ci aajo yàlla ak aajooy ndawam bi ne aleyhi salaatu wassalaam fa daraba mu jël benn loxoom bi ihdaa yadayhi benn ci loxoom yi moom aleyhi salaatu wassalaam dóor ko ci beneen bi ne lii mooy lan jaayanteeg Seydina Usmaan mooy sama beneen loxo bi fa kaanat mu ne mu nekk nag yadu rasulillah loxo yonent bi aleyhi salaatu bi nga xam ne lii Usmaana bi mu jaayanteeg ne lii moom man mooy Usmaan sama loxo bii moo représenté boo Seydina Usmaan man yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ngi mel ni sama loxo bii mooy loxo Seydina Usmaan moo dal ci sama beneen loxo moom jaayanteen ndax noonu lañ doon jaayanteek moom ku ñëw sa loxo ngay teg ci loxoom waaw mu ne loxoom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam boobu mu tegal Seydina Usmaan keroog moo gënoon loxo saxaaba yépp bu ñu sañoon am loolu wa kaana manqabatan min manaaqibihi ibn Affan radiyallahu anhu mu newoon ci yi nga xam ne mooy jaloore yu rëy yi mu am ngëneel yu rëy yi yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne loxo bii nii sama bii moo fi newal bu Usmaan Seydina Usmaan mu ne radiyallahu anhu loxo yonent bi alayhi salaatu salaam boobu taxawal fa Seydina Usmaan bu ñu sañoon moo gënoon ñoom ñépp boo dajaloon loxo yi ñu teg ci yonent bi alayhi salaatu salaam Allahu akbar imaam Abu Isa bi mu ko soloowe mu ne haadaa xadiisun xasanun xasanun saxiixun gariib mu ne lii de xadiis la boo xam ne xasanun bu baax la saxiixun bu wér la garibun bu tumuranke la imaam ahmad it soloo na ko soloo na lii ci sanad boo xamante ne nii sanad bu wér la te Seydina Usmaan doon na ko fàttali keroog bi nga xam ne ci lañ ko ndar kepp ñëwoon giboon koo faat doon na leen ko fàttali te imaam al Buxaari rahmatullah alayhi tamit daal na koy solo ci xadiis seydna Abdullah ibn Umar mu ne wa mooy waa ñëwoon naan ko euh, bëggoona naan seydna Abdullah ibn Umar fële Makka indi ay laajam ngir dugg seydna Usmaan mooy juste après la bien après fekk génn na àddina ñëw wax ay laajam bokk na ci yoo xam ne yoo xam ne yu yuy wane ci moom kën Seydina Usmaan àggul fi àggul fenn mooy ne keroog bay'atul ridwaan fekkewu ko mooy jaayantewul woon te suufu garab ga mu ne Seydina Abdullah ibn Umar dama lay laaj ay laaj tontuma mu ñëw di ko laaj ba agsi bu mu ko wax mu ne ko waaw bokkoon na ci yooyu bii mu ne ko ndax Usmaan waxal Usmaan jaayantewul ca fa nga xam ne mooy garab ga mu ne ko waaw mu wax ko yépp ba waa ji waaja dem nag mu ne ko taxawal ma daal di lay leeral nag yi nga wax benn par benn mu ne ko bokk na ciim ko tontu woon ciim ko laajoon mu ne ko wa kaanat bay'atu ridwani ba'dama dhahaba uthmanu ila makka fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi al-yumna hadhihi yadu uthman fa daraba biha ala yadihi fa qaala haadihi li Usmaan seydna Abdullah ibn Umar ne ko yow taxawal yow bay'atu ridwaan gi nga naan seydna Usmaan fekke bu ko woon jaayantewul mais wa kaanat bay'atu ridwaani ba'da kan moo waral bay'atu ridwaan bay'atu ridwaan seydna Usmaan a tax mu am radiyallahu anhu ndax moom lañu ne moom la yonent bi alayhi salaam yónni ak rumeur gu ñëw ne gé rey nañu ko looloo tax mu am moo tax ku xamul dara xamul dara mu ne ko bay'atu ridwaan dafa am keroog bi na Usmaan demee Makka yonent mi alayhi salaatu salaam yëkkati loxo càmmoñam loxo ndejooram yadi bi yadihil yumna yëkkati loxo ndejooram ne haadihi daal di koy dóor ci beneen loxoom bi fa qaala haadihi ne loxo bii ma yëkkati pour Usmaan la radiyallahu anhu kon lii mooy bay'atu ridwaan ji keroog noonu la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jaayanteen ñoom waaye imaam ibn Isxaaq mu ne summa summa ginnaaw lool nag ataa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anna alladhi dhukira min amri Uthman baatil biñ jaayantee ba pare yonent mi alayhi salaatu salaam xabaar dikkal ko nag ne ko li ñu li ñu wax ci Seydina Uthman ne dañ koo faat loolu neen la loolu rumeur la nga gis ne rumeur rumeur dina dikkal nitu yàlla sangu-sang yi alayhi salaatu wassalaam rumeur dikkal na ko ba keroog moo waral bay'atu ridwaan voilà mooy du le ne ndax aalimul gayb bi mooy kan mooy borom bi subhaanahu wa moo xam kumpa mutlaq yonent suñu boroom a ko xam waaye nag ki mu gën xamal ci loolu ku ñu ki mu gën wuññil ci wàllu kumpa moo yonent bi aleyhi wassalaam waaye du ne li yàlla xam lépp ci kumpa moom la yonent bi aleyhi salaatu wax xam déedéet déedéet moo tax jaayante gi rumeur ko waral fausse information la fausse information la bi nga xam ne ci lañ jaayante ba pare summa ataa rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anna alladhi dhukira dikkal ko këne li nga xam ne moom lañu tudd ci mbiru seydina Uthman ibn Affan radiyallahu anhu këne dañ koo faat baatil loolu neen la amul kenn faatu ko waa Makka ko téye ni fële rek waaye du ko ñu faat kenn faatu ko moom Seydina Usmaan radiyallahu anhu loolu la bay'atu ridwaan gi daldi di deme léegi kanta Abu Sinaan al-Asadiyu radiyallahu moom mi nga xam ne moo njëkkoon a jaayante looloo taxoon a ay mbokkam dañ ci doon puukarewu dañ doon puukarewu ci loolu le di waa banu asad comme ni nga xam ne noon la ko imaam alxaakim waaye abu ahmad abu ahmad daldi soloowe ci yoonu aasim al mu jëla ko ci imaam ash-sha'bi bi ash-sha'bi abu aamir ash-sha'bi bi doon wax léegi mu ne dafa am ku bokk ci waa banu aamir imaam ash-sha'bi da ne dafa am ku bokk ci waa banu amir ak waa banu asad dañ ma dikkal di ku nekk nag di puukarewu ci moroomam ci ay ñoom puuk ci ñoom doonu ñoon puukarewoo lu bon xam nga àddina bu yàqu moo tax da ngay gis nit def bàkkaar ba pare di ko puukarewoo waaw dëkk ci bàkkaar di ko puukarewoo bon man man duma seen moroom man maag nii dëkk bi ñooy génn xoolal moom ci lu xaraam la ne di ko puukarewoo man maag miisu dëkk bi ñooy génn te li ci ëpp sax boo ko seetee xam ne sax du dëgg waaye même bu dee dëgg la mooy mu ngi puukarewoo bàkkaar loolu moom moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam nee na buur yàlla ñépp lay jéggal kullukum mu'afa yéen ñépp la buur yàlla lay jéggal ba mu des ñi nga xam ne dañuy def bàkkaar ba pare ñëw di ko divulguer waaw di ko wax ñépp di reconnaître seen mbir yi mais pas reconnaître euh, dans le sens de tout mais pour puukarewoo ko man c'est man maa mëne la casse du siècle boo yéen manu ngeen ba ma ci toll déggu ngeen braquage bu rëy boobu bu retentissant boobu histoire di tudd man a woon xam nga ne kooku tuubul mooy moom mu ngi puukarewu bàkkaar duma seen moroom man bi ma ci tollee bi ma ci tollee quatre gon laa doon yor waaw amul benn commerçant bu fi jaar boroom alal lu dul ne dépouiller naa la mbaama décharger ko sa kaw eh, yéen manu ngeen mooy ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy def ñaaw téef ba pare di ko puukarewu nga gis nit ku njaaloo ci lëndëm gi wala sàcc ci lëndëm gi bëccëg suba jot mu koy puukarewoo j'ai passé de beaux moments hier avec diw bu dee ndaw si avec tel yonent mi alayhi salaatu wassalaam nee ñu mel noonu buur yàlla ñépp lay jéggal ba mu des ñu mel noonu yéen jullit kooku moom kenn mooy ne kooku kooku noonu buur yàlla du ko jéggal yàlla la ndax lan buur yàlla sàng la malaanu kiiraay ndax manoon na fa nga koy defe nga deewe fa wala ñu jàpp la ñépp gis la kenn xamul yàq nga mu nekk sa digganteeg moom kese nga waroon koo rus ci loolu daldi tuub ne lii dootuma ci dellu di def effort yépp même bu dee diñ ci delluwaat te tayoo ko ngay rëccu defoo ci lenn nga koy puukarewoo ñii nag doonuñoon def noonu ñu dikkal abu amir ash-sha'bi kenn ku bokkoon ci waa banu amir ak kenn ku bokkoon ci waa banu asad ñuy puukarewoo lan lañ doon puukarewoo ci jëf yu baax yoo xamante ne tribu bu nekk ci ñaan kii nee na man sama tribu li mu def ci lislaam allah allah yéen defu ngeen ko keneen ki ne ko yow it defu ñun li ñu def yow defu woon nee na nag man abu amir ma war leen a départager nag fa qultu ma ne ash-Sha'bi rahmatullah alayhi ah mu ne ma ne leen nag kaana li bani asad ñoom ñaar ñoon ma ne ah banu asad nag nekk na pour ñoom de sittu xisaal juróom benn jëf yu rafet juróom benn jëf yu taaru yoo xamante ni maa kaanat li xayin min arab amul benn ci quartier arab yi koo xam ne mas naa def ni ñu siis yooyu waa Banu Asad ñoo ci jël raw gàddu bi mu ne kaana awwala man baaya'a bay'ata ridwaani abu sinaan abdullah ibnu wahb al asadi bu njëkk baa te bii moo ñu ci intéressé moom imaam ash-Sha'bi mu ne ko mu ne leen ñoom ñaar ginnaaw bi mu leen waxee siis yooyu mu ne bi ci benn mooy ki njëkk a jaayanteeg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam keroog bay'atu ridwaan mooy abu sinaan abdullah ibn wahb al asadi muy abdallah ibn wahb al asadi kon bokk ci waa banu asad keroog bi muy jaayante yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne qaala yaa rasuulallah yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu nee ñëw leen man mooy ki njëkk jóg nee na mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam yaa rasuulallah ubsut yadaka ubaayaak ne ko yonent dafa ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam tàllalal sa loxo ma jaayanteeg yow yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko ana ci kaw lan ngay jaayanteeg man mu ne ko ala ma nafsik maa ngi jaayanteeg yow aleyhi salaatu wasalaam ci kaw li nekk sa sa biir yow xaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko wa ma nafsi lan moo nekk sama biir qaala mu ne ko fathun aw shahaada li nekk sa biir mooy li tax nga woote na nañ jaayante bi nga déggee ñu ne rey nañ Seydina Usmaan mooy fathun xare ba ubbi Makka wala shahaada wala ñu daal di nekk martyr yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko naam fa baayaa ne ko waaw looloo nekk sama biir fa baayaahu Abu Sinaan Seydina Abu Sinaan daal di jaayanteek moom qaala nag ginnaaw gu loolu nag fa xaraja naasu yubaayi'uuna ala bay'ati abi sinaan nit nag jóg di jaayante ci loolu ci lim jaayante moom sayna abu sinaan al asadi loolu lañu ci tarjamaam radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al firdawsi maskanahu wa mawaa kon tey xam naa dañuy yem noonu ci bay'atu ridwaan kon gis nañ bay'atu ridwaan gis nañ li nga xam ne tamit moo ko waraloon li waral bay'atu ridwaan loolu yépp gis nañ ko léegi gis nañ ne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam finalement finalement daal dinay yëg que ne. Euh, mbir mi ndekete rumeur la woon moo tax mu ne summa ataa rasulallah an alladi dukira sallallahu alayhi wa sallam amri Usmaan radiyallahu anhu baatil li ñu tudd ci mbiru Seydina Usmaan loolu neen la <clears throat> mooy demewul noonu léegi <clears throat> ginnaaw loolu ana lan moo xew loolu insha allah lañuy gis ci jotaay bii di ñëw